kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag mu ñëw ñu ci beneen xadis muy xadis numéro trois cent cinquante deux xadis numéro trois cent cinquante deux mu ne wa an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud ya'ni fil qabr thumma yaqulu ayyuhuma aksaru axdan lilqur'aan fa idaa ushiira ilaa axadihimaa qaddamahu fi llahd rawaahu albuxaariyu rahimahu llahu taala kon al'imaamu nawawi mu teg ci xadis ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne wa an jaabirin mu ngi jële xadis bii ci beneen saxaaba muy saydina jaabir ibni abdillah radiyallahu anhuma mais Jaabir rek la wax radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama waaw mu ne moom moom de keroog kaana nekkoon na yajma'u di dajale bayna rajulayni diggante ñaari nit ñaari góor min qatla Uhud ca ña nga xam ne ñoom lañu faatoon xare Uhud ca martyr ya yaani fil qabri mu ne liñ ci jublu mooy da leen doon boole ñu bokk xabru doon woon jël ku nekk mu defal la sa xabru fee da doon boole par ñaar ñu suul leen gas suul leen denc leen waaye buñ ñëwoon summa yaqulu la doon wax nag laata ñu leen di ñu leen di comme que ñoom la ñuy boole ci benn xabru day laaj yaqulu mu ne ayyuhuma aktharu ahzan lil qur'an ana kan ci ñoom ñaar ñii laaj saxaabaam yi waaw ana kan ci ñoom ñaar ñii moo ëpp loo xamante ne nii moom la jël ci alquran waaw mooy li mu mokkal ci alquran <laughs> te lii moom mokkal la <laughs> waaw moo tax <laughs> nga euh, dëgëral mazhabu xanafiya yeeg ak imam ahmad kene ak fal ya umman naas hmm? na daal di ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah mooy ki gën a mokkal parce que fii moom kan moo ëpp loo lu mu aksaruhum axdan lil qur'aan ku ëpp lu mu mokkal la lu mu jël ci alqur'aan mooy li mu mokkal waaw léegi fa idaa ushira ila ahadihima bees ko euh, daal di junjee ne ko kii la kii moom moo euh, diw mii moom moo ëpp lu mu jël ci alquran qaddamahu fil lahdi hmm? mu daal di koy jiital ci kàmb gi nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy fi lañ leen di dugal fi ñu leen di suul moom lay njëkke voilà ndax moom moo ëpp lu mu jël alquran mu ne la waawu xadiis bii de soloo na ko al Buxaari al imaam al-Bukhari yu laaj bi mooy est moom kese ko solo dañ naan déedéet seeni al-imaamu Ahmad ibn Hanbal ak mbokku al-imaamu Abu Daawud ak si ak taalibe moom imaamu al-Bukhari al-imaamu ak keneen di al-imaamu Nasaa'i ak keneen al-imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala kon nag mu ngi noonee kon lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def léegi nan la ko al imaamul Buxaari rahimahullahu taala daal di soloowe imaamul Buxaari boo demee ci kitaabul maghaazi baabu man qutila minal muslimiina yawma Uhud ah indi na ko feneen nag fu bari waaw indi na ko fu bari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 xaw-xaw Tabuk anna Jaabir ibn Abdillah kana Jaabir di doomi Abdillah di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram bokkoon ci waa Banu Salima al-Ansaari al-Xasraji radiyallahu anhuma moom radiyallahu anhuma axbarahu moo ko xabaare anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud fii thawbin waahid thumma yaquulu ayyuhumaa aktharu axzan lil-Qur'aan fa idhaa ushiira lahu ilaa ahadin qaddamahu fil lahda wa qaala ana shahidun ala haa'ulaa'i yawma al bani xadis bi jeexa kon mu ne fii ala fii thawbin waahid yonent bi saa saam da doon dajale ñaari góor fii thawbin waahid voilà mooy doon doon summi nag seen yére yi waaye dañ leen doon boole ci ab yére beneen boo xam ne moom lañ leen di boole ñu daal di leen boole daal di leen denc radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon mu ngi noonu bon andi na ko nag ci bërëb comme niñ la ko wax yu bare bare bare bare bare moom al imaam al Buxaari rahimahullahu taala eh? kon eh, eh, nga gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam hatta ci ñi nga xamante ne nii mooy même ñi génn àddina même ñi génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam da doon xool ngëneelu ku nekk même ci xabru bu dee xabroo demee nii waay waay àddina bii loolu lañ ñu digaloon waaw te nañ ko gis ci hadith sayyidatu Aisha bi mi nga xam ne nañ ko gis ci bunt bii tamit radiyallahu anha mooy ku nekk ñu teg la fa ñu la war a teg boroom ngëneel yi ñu xamal leen seenu ngëneel reconnaître leen ko nangul leen ko te di leen fa teg waaw moo tax ba ci wàllu ku génn àddina sax ñu war leen a denc boole leen xabru du ñëw rek walla ñëw rek suul noonu déedéet ka jiitu ba ñuy dund ka jiitu woon ëppoon ngëneel bu ñuy suul moom la jiital waaw moo tax kaana yajma'u bayna ar fi qatla Uhud waaw min qatla Uhud da doon dajale diggante ñaari góor ñi ci ñi nga xam ne ñoom lañ faat Uhud keroog soixante dix lañ faat waaw waaw in massakum qarhun faqad massa al qawma qarhun wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an nas borom bi nee na bu leen ay ngaañ-ngaaña te metti dalee lu mel noo noo ñoo daloon waa Makka al qawma gaa lu mel ni ci Badar looloo leen daloon foofu la jooy yi ëppe woon Makka fa la amoon sax fa la dee yu bari ya amoon ah tey nag yii na suñu boroom ne wa tilkal ayyaam bis yaa ngi noonu nag waaw nu daawiluha ñoo koy tourner di ko jàllar bi bay nan naas voilà un jour sans ak un jour pour un jour sans tey mu neex beneen jour mu bañ a neex voilà kon mu ngi noonu bu kenn jàpp ne bés bu nekk rek daay day day day day day day day day day bu demee daal rëbb bi daal gañe déedéet am léeg-léeg mu dem sooy nga àddina bee ngoog moo tax kuy gañe tout le temps borom bi defu ko de waaw waaw bu kuy gañe tout le temps koo gis muy gañe gañe di gañe xanaa mu gañe deux bàyyi defi leneen mais fekk mu ngi fi ab defetam moom du yàgg waaw bu continuer ab defetam dina ñëw loolu moom leer waaw kon nag Uhud da yéen amoon yé dafa dar yéen amoon ngañaay tey nag yéen a am li nga xamante ne ah mooy ñàkk en tout cas ci wàllu victoire bu feeñ nii ci biti yéeféer yi Abu Sufyan wa ñoom dañoo gañe ci biti nii waaw léegi même bu dee ne ci xaqiqatan ñoom gañewuñu voilà parce que jullit moom imma imma nasr imma shahada soit ngeen am nga ñaay wala ngeen am shahada te shahada tu perte voilà nekk martyr du perte léegi nag daleen doon boole ci benn xabru jiital day di laaj ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an kon suñu lëkkaale bunt waaw yonent saasaan da doon laaj te mooy lañ la waxoon <laughs> ya ummul qawma aqra'uhum lil qur'an lil qur'an li kitaabillah ñi nga xam ne ñooy xufaadul quraan ñoom ñoo war a nekk ay may ñoom lañu war a jiital waaw waruñ leen di jiitu waaw waaw am nga loolu mas naa ci dégg yàgg na nag boobu euh, ëpp na vingt ans di dem maa ngi woon Ndakaaru euh, gaa yi doon wax ne afghan yi noonu lañu doon def <laughs> ne ñoom bu ñu nekkee nii ki nga xam ne moo mokkal alquran bu ñu waree ànd ñu war a tëdd fenn lal bi lal bi moom moo ciy tëdd ñi mokkalul ñooy tëdd ci suuf waaw ñi mokkal alxuraan ñoom ñoom la féetale ci kaw daanaka gaa yi ñu leen wet wet bu rëy teg leen seen place loolu nag mooy sunna waaw ñun nag suñu dëkk yi wax nañ la li Cheikhul Xadim waxoon waaw <laughs> waaw taqdimu jaahilin wa taxiirul alim waaw jiital ko ab ab riiraakoon ko xamul tus féetale gannaaw ki nga xamante ne mooy xamaakoon gi ki nga xam ne moom xam na waaw loolu moom lu yées la waaw <laughs> mooy mais sinon nii la doon mooy loolu ñoom ñu def loolu mooy salaam mu ngi nii Uhud bi nit ñi faatoo day laaj ayyuhum ayyuhuma ñaar yi ma nar a boole ci benn xabru ah yenn bi ci benn malaan a kan ci ñoom aksaru axdan lil qur'an moo ëpp lu mu jël ci alqur'an loolu dañ ciy xam ne euh, sëriñ bi di laajte xaalu kenn ci ra'iya ñi taalibe yi loolu tekkiwul ne voilà mooy sëriñ bi daa war a xam lépp il au courant de tout voilà ndax yeneen tubaab yi saa dafa laaj ndax amaana saxaaba yi am na ñoom seen ku ci nekk am na yoo xam ne koo gënoon a àndal nga wala ñoo gënoon a àndal kooku dinañu moom dinañu xam ci seen biir loo xam ne amaana moom yonent bi alayhi salaam euh, boroom bi xamalu ko directement voilà mais est day tekki na mu xamu ko woon xamoon na ci amoon na lu mu ci xam kay sinon lu taxoon mu naan leen aqra'ukum ubay <laughs> ki gën a mën a jàng alquran ci yéen gën a mokkal alquran mooy naa ubay bu doon ne xamul yooyu voilà mais lii di leen laaj mooy ki nga xamante ne moo ëpp lu mu jël bu ñu nee ko diw ah bu ñu nee ko diw waaw ku ëpp lu mu jël alxuraan moom la ñuy jiital kon nag mu ngi noonu waaw mooy ci suñu jàkka yeeg imaamu Nawawi rahimahullah doon wax bii wees suñu jàkka yeeg suñu ndaje yeeg yooyu yëpp bu doon ci ëpp xam-xam la jiital ci domaine bu ne waaw bu ñëwee ci wàllu loo xamante ne affaire construction la ñu jël ñi nga xam ne les architectes ña ca gën a kale ña ko gën xam ñu jiital leen te gina a ragal yàlla gën bàyyi xel ci li seet yàlla ci seen liggéey kon doonuñu woon sonn waaw bu dee ci wàllu diine la ñu jël ñi nga xam ne ñoo gën a xam alquran waaw mu ngi nii waaw kon nag noonu nga xam ne. ki gën am alquran mooy féete kaw fii ci àddina ci bàmmeelit noonu buñ demee yawmal qiyaamit noonu moo tax mu ne foofu dañ naan nit ki iqra warqa mooy jàngal te yéeg waaw kama kunta comme ni nga xam ne noonu nga nekkoon doon jàng alquran fële ca àddina muy yéeg waaw moom mooy ascenseur waaw jàngal di yéeg comme ni nga xam ne noonu nga doon jàng ci àddina kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw bu ñu ko joxoñee ne mu jiital ko waaw amul sax ay état d'âme non kii gis naa ne non kii moom pour jël moom la ñuy jiital ndax inna al-qur'ana huwa al-mizan <laughs> al-qur'an mooy balance bi waaw ku la kii gën a jàpp nag moo tax ñun bu ñu xamoon moo tax lii day wane ne ñun bu ñu xamoon wallahi suñu réew yi du ñu sàggane daara yi waaw waaw du sàggane daara yi de daara yii nga xamante ne nii ñooy toppatoo alquran internat yi ak yooyu nga xam ne ñoom lañ gën a doya ci réew mi fépp fu a façon njàng am bu dee école bi mu ngay am subvention waaw même bu dee ne matul waaye ñu leen defal lu ne di leen pouponné waaw di leen defal lu ne ñenn ñi sax ñu wutal leen ay bourse di leen dig ne waaye ban daara nga fi gis état bi di ko kii ñu naan teg ko fan nee nañ layit lañ <laughs> qabbahahu llah lay lay sit xoolal ma lool rek teg ko foofu yow ba li nga xamante ne leer na ci sa sunna yonent alayhi salaam nga bañ koo doxe parce que lan lay non on est des lay quand même waaw léegi lay moo leen ne yéen daal kon léegi te yéen daal bu ngi mel ni yéen manu ngeen ci dara luñ leen imposer la jëleen leen ko ca mbedd ma sànni leen waaw loolu la léegi nañ ci tënku même mu dégg suñu ngëm-ngëm suñu nañ ci tënku kanam alors que ña ko jox amuñu benn ngëm-ngëm te seen diini lañ gën a bañ ci kaw suuf waaw muy nasaraan si lañ gën a bañ ci kaw suuf yow ñooñu jox la système ngi ñëw di ko doxale comme ñoom ba sa diine ji yëkkii doo ci jëfee dara waaw bàyyi daara yi en état de délabrement waaw ay problème kese ba pare ne gaa yi ah daara bi xaaral rek ba kenn yalwaanati ah <laughs> te tamit noonu état bi mel gis na nguur gi ni mel war walla ne gis nga njiit yi moom ils ne sont qu'à l'image de de la population image population bi rek gis nga nguur gi ni mu doyadale daara gi daara yi mais population bi tamit ñëpp ci ñoom noonu lañ la man nii bu amee sama doom di ko yóbbu daara am sama beneen doom di ko yóbbu école nga foog ne ñoom ñaar ñoo yem statut yemal wala yemal wala baax na bu bu école di ubbi pour école bi école bi damay jënd yu bees dàll yu bees tëjee yu bees lépp lu bees waaw defaral ko di ko peñe di ko boros di ko nangam ak sàngam lépp waajal ngir lan ndax école lu jëm mais buy dem daara ja mais dal carax yu dagg sax garaawul waaw yéene yi ni mu kii wala jógal daw jógal dem na lu duma de amul benn koo gis nga gëdd googu ñu jox alquran mooy joxuñu ko dara waaw ñoo tax réew yu mel noonu moom alquran du fa dara ci ñoom wal iyaadu billah waaw du dara joxuñu ko gëdd ba mu war wal iyaadu billah alors que da yonent baay saa saam xattaa ci xabru que muy jiital mooy ci ëpp lu mu jël alquran waaw ci ëpp lu mu jël alquran kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah kon mooy yëkkati borom xam-xam yi wegg leen <laughs> borom ngëneel yi borom alquran ñooy borom ngëneel yu mag yi waaw hatta ci xabru ñoom ñooy nekk ci kaw kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu teg ci beneen hadith alhamdulillah mu ne wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala araanii fil manaami atasawwaku bisiwaak fajaa'anii rajulaani ahaduhumaa akbaru minal aaxar fanaawaltu siwaakal asghar faqiila lii kabbir fadafa'tuhu ilal akbari minhumaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala musnadan wa rawaahu al-Buxaariyu ta'liiqan kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñëw ci beneen xadis muy xadis numéro trois cent cinquante-trois ba léegi ci buntu bi ñu nekk ci garab gi ñu nekk ci euh, euh, garabu. nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum kon mu ne trois cent cinquante-trois ñetti téeméer ak juróom fukk mu ne wa an Ibn Umar mu ne hadiis bi mu ngi koy jële ci doomu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy Abdallah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne ah mu ne damaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna nabiyya mu ne kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na lii la wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne araani fil manaam damaa gis sama boppu ci gént waaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw géntu eh, eh, kii eh, yonent yonent alayhimu salaatu wa salaam xaq waaw waaw ñoom géntu moom mooku falaqul subh ñooyam waaw ñoom moom li ñu gis noonu la demee léegi mu ne ma gis sama bopp ci gént ci ci nelaw quoi moom la nag yooyu gént atastawwaku bi siwaak maa ngi doon soccu yor benn soccu di soccu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah allah <laughs> allah <laughs> léegi nag nee na bi ma gisee loolu hein fa jaa'ani rajulaan ñaari góor daal di may dikkal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi mañ dikkee lan lañ lan lañ def mu ne ah fa ahaduhuma akbar min al mu ne nag kenn ki moom ak keneen ki voilà kenn ki moom moom ak keneen ki léegi yeneen ma lay saar saam nee na ba ma gisee loolu ah fa naawaltu siwaaka ma jël socc bi nag daal di koy jox ki nga xamante ne nii mooy ki ci gën a at al asghara ki nga xam ne moo gën a suufe at ma daal di koy jox soccu bi léegi nag bi ma ko joxee fa qiila lii ñu ne ma ah ci gi ñu ne ma ah ah kabbir mooy joxal ki gën a mag waaw joxal ki gën a mag bul jox ki gën a at waaye joxel ki joxal socc bi ki gën a mag waaw nee na fa biñ ma ko fa dafatuhu ilal akbar ma jël socc bi bi ma naroon a jox yi ne ah ma daal koy jox ki nga xamante ne ni nag moo féete euh, moo féete mag mooy ci ay at moom moo mag ma daal di jël socc bi far jox ko ko nag voilà kon hadis baa ngoog minhuma mu ne rawaahu ima hadis bii de soloona ko muslim bi al imaamu muslim rahmatullahi alayhi musnadan loo xam ne dafa jokkaloo ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne waaye wa rawaahul Buxaari imaamul Buxaari soloo ko waaye taaliqa mooy loo xamante ne da ko eh, mooy jokkaloowul eh, càllale bi jokkaloowul voilà da ko lonk léegi nan la al imaamu muslim comme moom la njëkk a tudd ne musnadan ta moo ko musnad moo ko kii Euh, jokkale nañ xool moom fan la goon di moom mu ngi di ci kitaabu ru'ya buntu bi borom xam-xam yi def ru'ya nabi ru'ya nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa haddathana Ali al-Jahdami kookoo ngok Nasr Ali bokk kenn ci sëriñu waa kutubu sitta Nasr moom lañ fàtte woon keroog Nasr ibn Ali mooy euh, souligné ko Nasr Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ibn Abi Azzi al-Jahdami Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani xabaare na ma abi mooy baayam mooy Nasr tudd ibn Ali mooy Ali ibn Nasr eh, Abul Hasan eh, al-Azzi al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali na Saxr ibn Juwayriya mooy Saxr ibn Juwayriya al-Basri Abu Nafi' at-Tamimiyu mawlaahum rahimahullahu ta'aala an Naafi'in moom moo ko jëlee ci Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'aala anil jamii' anna Abdurrahman mooy Naafi' musiri musiri ñoom imaam Maalik ak ñoom ñi ñëw an Abdullah ibn Umar moo ko jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu ta'aala anhumaa Ah, mu ne moom de moo haddathahu moo ko nettali moom Naafi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala araani hmm? araani fil manaami atasawwaqu bi siwaakin fa jazabani rajulaan ahaduhumaa akbaru minal aaxar fa naawaltu siwaaka al-asghara minhumaa fa qiila lii kabbir fa dafa'tuhu ilal akbar voilà nii la ko indee mu ne ci ak maa ngi soccu fii mu ne fa jazabani rajulan am ñaari góor yu ma xëcc léegi ahaduhuma kenn ci ñoom nag akbaru min al axar moom ak keneen ki fa naawaltu siwaaka ma jël soccu bi jox ko ki gën a tuuti ay at ki na ki suuf ay at ñu ne ma jeet kabbir joxal ki gën mag ma jox ko ki gën mag kon nii la ko al imaamu euh, muslim solo kan al imaamu al buxaari rahimahullahu taala hmm? xadis boobu nag imaam Muslim indiwaat na ko ci kitaabu zuhdi war raqaa'iq muy kitaabu zuhdi war raqaa'iq baabu munaawalatil akbar foofu it daal dina ko fay indi xadis bi waaye nañ ñëw ci imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci moom euh, numéro deux cent quarante six xadis waaye euh, mu kii la taaliq la comme ni mu ko wax moo ci kitaabu wudu baabu daf'i siwaak mu ne wa qaala Affaan fii la voilà dane wa qaala Affaan muy Affaan ibnu Muslim ibnu Abdillah Abu Usmaan al-Baahili al-Basri as-Saffar Abu Usman mooy gis nga dafa ñëw rek ne wa qaala Affan waaw te Affan mu génn àddina la deux cent vingt mooy ana kan moo nekk digganteem ak moom euh, mooy gis ñu ko waaye nag le fait que imaamul Bukhari rahimahullah daal di ci dogu loolu mooy loolooy wane ne du dëgër la te loolu leer na waaw kon nag mu ngi noonu le te moom bu ci dogoo mooy wér na te gis nañ ci waa imaam muslim bi que am na càllale boo xam ne bu dëgër la euh, bu àgg euh, ba ni nga xam ne mooy ki ko solo kon mu ngi noonu le euh, te boo demee ku mel ne al imaam Abu Awaana ci saxiixam daal dina koy jokkale mu jaar ci Muhammad ibn Ishaaq as-Saghaaniyu rahimahullah moom mu jële ko ak ñeneen an Affaan mu ngi noon mooy imaamul Buxaari yi dafa sute moom ban sëriñ la ko jëlee dana ñëw rek na Affaan nee na waaye le fait mu dogu ci moom bu dogoowee ci taalif ne diw nee na loolu boo seetee dëgër na voilà kon mu ngi noon bu ci doguwul rek mooy ne loolu dañuy seet voilà bii nag kii nga xam ne moom la dogu moom al imaamu al xaafiz al mu ne kon noonu la Affaan kon muy Affaan ibn Muslim ibn Abdillah kon rahimahullah qaala qaala haddathana Saxr ibn Juwayriya moom lañ gis sànq al-Basri rahimahullah an Naafi' moom it lañ gis sànq mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala araani atasawwaku bi siwaakin fajaa'anii rajulaan voilà bii nii la imaamul mus imaamul Nawawi indi fajaa'anii imaamul Muslim ñaari riwaaya yi ñu indi yëpp fajazabanii waaw mu këcc ma voilà. loolu la fii nag fa jaa'anii rajulaan ahaduhumaa akbaru minal aaxar fa naawaltu siwaaka al-asghara minhumaa fa qiila lii kabbir fa dafa'tuhu ilal akbari minhumaa kon mu ngi noonu le hmm? ah kon lii nii mooy hadis eh, eh, bi nii la ñëwee kon ci ñaari eh, saxiix yi léegi mook bu bi ñu nekk seen lëkkaale tamit comme ñu jóge rek. mooy dafa nekk loo xam ne lu simple la mooy ne eh, jiital ki nga xam ne moo féete mag di wane ngëneelam ci ki nga xamante ne nii mooy ki féete suuf moo tax mu ne damaa gis sama bopp loo xam ne gént la te géntu eh, yonent yi ñoom dëgg la voilà mooy amul benn différence entre li ñu gént ak li nga xamante ne mooy lu xew mooy ñoom seen gént eh, loolu la waaw ru'ya ñoom seen ru'ya wahyu la léegi mu ne Eh, may may socc loolu dañ ci gis ngëneelu socc waaw ngëneelu socc te tamit eh, ku la fi ne boo fi eh, boo fi géntee gis di socc sa waay musiba la kooku waxu lu am voilà yeneen tubaab yi saab saab na waa gis ma bopp di socc voilà léegi am ñaari góor ñu ma dikkal waaw te socc matharatun lil fam wa mardatun lir rabb comme hadith sayyidatu Aisha bon. am nag ñu koy jële Seydina Abu Bakar mais amaana li gën a dëgër mooy Seydina Sayyidatu Aisha mi la radiyallahu anha kene euh, mooy ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam nee na as-siwaaku gis nga socc mu matharatun lil fam day setal gémmiñ waaye wa mardatun lir rabb te day waral di bijj li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi tabaraka wa taala kon atasawwaku may soccu bi siwaak voilà loolu dañ koo war a bàyyi xel sunna la gisoon nañ ko taxawoon nañ ci ngëneelu soccu ak yooyu nga xamante ne nii yu ama am solo la yoo xam ne jar naa bàyyi xel bañ a nekk loo xamante ne nii lañuy ñuy doyadal te mbir la mu simple moo xam ne yeneen ma saa saam loolu mu ci wax bari lan la fi jullit di ut lu dul am ngërëmu yàlla tam mardatullah loolu la ñuy ut mu ne la bant bii gis nga soccu ay araak ak loo mën a soccoo loo xam ne soccu la tudd di ci setal sa bëñ te di ko def jàpp ko jaamu yàlla loolu noonu day non maa day setal sa gémmiñ nga xam ne yow na ngay am santé dentaire doo am ay caries yu bari wala yu mel noonu te tamit sa gémmiñ doo nekk koo xam da ngay lor nit ñi boo tooxawee di wax ak ñoom muy xesaw ak yooyu bu ko defee ñu lay mooy toog fu ko defee nga lor sa bopp te yonent bi alay saa saa waxoon na laa darara wala diraar wala bul lore tabul lore la darara wala dirar kon loolu dafa am solo yow ngaa ngi lor sa bopp non seulement boo ubbee sa gémmiñ gi yow sa bopp xam nga ne xet gi neexul ba pare nga ñëw di lor nit ñi loolu lépp soccu nag day tax loolu deñ waaw ngay soccu ba pare nga am ci ci loolu rek nga am ci ngërëmu sa borom tabaaraka ko taa bi nga xam ne jaamu yàlla gi yépp dañ koy def ngir am ngërëmu yàlla julli woor naafila guddi yooyu yépp dem màkkat yooyu yépp c'est pour am ngërëmu yàlla voilà yow ñu ne la nag sotti bi dee ko def sa gémmiñ dina ci set nga am hygiène dentaire bi kaal sa gémmiñ am hygiène bu baax ba pare nga am ci sa rëngërëmu bopp waaye gis nga comme que noonu la simple Iblis gëmloon lu ñu bari que ne non non il faut pas non nañ seet daw fii seet sëriñ sàngam wala diw sangam mu jox la tur digg naa tur sangam boo koy sikkar nangam ak nangam ak nangam non yooyu moom waaye dem nga jox bu dee ku ragalul yàlla la mu jox la ay turi jinne nga nekk fi di kii yoo xam ne nga jekk sa bopp bi këlbatiku nag daal di wëlbatiku nag nga nekk koo xam ne ñu naan dafa sikkar da ba dof ndekete yoo ay turi jinne ki maaman yu manu tus ak yoo xamante ne nii ay rawxaan kese la doon lañ ko doon tudduloo ba pare mu daare fa dof ñu naan da doon sikkar ba dof alors que déedéet lam doon sikkar kay ngeen war a xool mooy lan te yooyu yëpp ne da ngay uti ngërëmu yàlla ci loo xam ne yenent bari saa saam leeralal na la ko loo xam ne amul benn ngaañ waaw socc moom amul benn danger moom bu ci nekk boo xamante ne nii mu ngi nii <laughs> voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu mu ne kon ma gis sama bopp atasawaku bi siwaakin fa jaa ani rajulaan ñaari góor daal li may dikkal waaw kenn ki nag moo mag keneen ki voilà muy lëkkaaleeg bunt bi bor wan la lu mag âge ci kaw ci euh, lislaam affaire bi nekkul lislaam dañ naan voilà ce sont que les jeunes déedéet l'islam dafa soxla ñëpp xalaati mag ñi expérience mag ñi ak doole jeunes yi seen xalaat waaw ak seen kattan ak seen pare ak seen seen seen seen force loolu dañ ko l'islam loolu lépp la soxla du neenal benn la ci du neenal waaw société boo gis mu neenal mag ñi di yëkkati jeunes yi mooy loolu lu yées la bépp politique boo gis au lieu ñu nekk ci entre euh, tout le temps ñu ngi dualité rek entre wala euh, <laughs> jël ñi bëgg leen a féewaleeg ñeneen ñi mooy loolu du indi cohésion du indi bennoo déedéet voilà les jeunes voilà les jeunes les jeunes léegi léegi mag ñi moom mel ni bokkuñu ci politique gu réew mi daal non ñoom ils ont déjà fait képp ku dundati sax loolu bénéfice la wala yaa billah loolu nan nga ko mën a waxe ah nan nga ko mën a waxe ci lañu seen nekkin waaw dañ koo war a toppatoo ministre boo xam ne ministère boo xam ne loolu lay toppatoo mag ñekk yooyu seen kii ñoom ñu xam ne ñoom it ci lañ bokk waaw ndax l'islam du neenal kenn. ni ngay amee ministère de la jeunesse ak nangam ak nangam ngay amee ministre des personnes âgées wala yu mel noonu wala di grand âge voilà ministère du grand âge nga xam ne lépp lu jëm ci nga xamante ne ñoom dañ koy soxla ñu ciy nekk waaw bu jaree foo xam ne dañ leen koy defal euh, foo di leen faj nga xam ne hôpitaux yoo xam ne euh, pour ñoom la mooy gériatrique yi ah tubaab yi dañ koy def waaw hôpitaux yoo xam ne pour mag ñi la waaw. ñoom pour ñoom la comme ni moo amee mère enfant hôpital mère enfant yu euh, femme et mère <laughs> femme mère enfant <laughs> femme enfant xaw ma femme mère enfant ndax jigéen ñi jure ak xale yi nga xam ne ku ci feebar foofu lañ lay jëme daa am tamit hôpital gériatrique yi nga xam ne pour mag ñi la lool lool réew julli daa war a toppatoo yooyu yëpp waaw waaw mais nekkul rek voilà ñii la après voilà non mag ñi moom bon de toute façon non ils ont fait leur kii quoi déedéet déedéet waaw kon nag mu ngi noonee mu ne kenn ki moo mag keneen ki ma jël sotti bi jox ko ki gën a suufe waaye ñu ne ma kabbir waaw waaw mooy comme li waxoon ñoom mu xay mu mu xayisa rek ak ak xuwayisa euh, biñ àndeek Abdurrahman Abdurrahman na mu ne ko kabbir fii itam moom yeneen tubaab yi saa saa moo gis ci boppam gént gi moom moo naroon a jox ko gën a suufe ñu ne ko kabbir waaw nga xam ne borom bi eh, day wan yonentam alayhi salaam di ko orienté tout le temps ci li nga xam ne mooy li gën a mat waaw bi mu naree jox gën a suufe mu wax lool ba moo taxit moom ñoom mu xa ñoom Abdurrahman bi wi ci mën a ko tamit kabbir voilà loolu tamit dañ ciy jàngale ne jàngalekat bi boo jàngee xam-xam bu bees boo jàngee xam-xam yow moom da koo war di transmettre yow it yonent bi alayhi fii da man ñu wax ma te kooku xam nga ne euh, kooku kooku ku jóge ci boromam la voilà wahyu la ne ko déet bu ko jox ku gën a suufe mais joxel ki gën a mag ba mu ñëwee ba kaa bu taxaw muy ci xaadisatu bee Xaybar bee ñu génn sànq ka gën a suuf nar a wax mu ne ko kabbir kabbir waaw mooy la nga jàng dalaa war a jariñ waaw mais bu da ngay jàng mbir bu jëf jotee nga jëfee leneen à quoi ça loolu mooy suñu bokk na ci suñu problème yu rëy yi nga xam ne moom la ñuy taxawaaloo di doxantool moom loolu sérieux problème la waaw mooy ñu bari ci ñun amuñu problème xam de mais problème mu appliquer la xam bu ko jamonoy appliquer mooy jëfe la xam bu jamonoy jëfe jotee loolu problème bi waaw yeneen tubaab saa saa liñ ko wax fii ba application jotee moom la wax kabbir kabbir waaw waaw. ñu ciy tamit nit foo tollu dépassé woo fu ñu lay orienté waaw yeneen ci lay saa saam ci biir gént gi nee na te amul taxawul naan non lool duma ko wax parce que moo man mi nga xam ne ma ma jiite jullit ñi maa yonente bi yàlla nan laay waxe ne ñu ne ma loolu xam nga ñu suufe ñooy xalaate noonu <laughs> ñu suufe ñooy xalaate noonu waaw jàpp nañ ne Serigne Diou moom ñu naan Serigne Diou naan dañ ma digalee ah am na benn bés damaa demoon bay def lii sama kilifa taa yooyu ne ma déedéet comme jàpp nañ ne jamono jii waxuma la ñooñu sax mais ñépp ñoo féete kaw ñépp te loolu njuumte la seen seen gisin la man na nekk <laughs> voilà seen yéen seen gisin la waaw man ngeen koo gis nag waaye nag bu leen ko forcer kenn ne par force man sama sëriñ a gën gaa yi loolu yow sa gëm-gëm la téye ko pour yow waaw mais am na ñoo ne jàpp nañ ne rien que sëriñ bi di nettali expérience am boobu. naan am na benn bés damaa dem bay kii sama sëriñ waaye corrigé ma kay wax ma wax ju tàng loolu gars yi bari duñ ko bëgg a nettali wala ñu ñu buñ ñëwee <laughs> xam ne affaire bi am na <laughs> ñu bëgg ne nettali boobu amul wala ñu koy tourner noo xamante ne nii loolu lépp ñàkk xam la waaw ñu jàpp na nag dañuy defaral sëriñ bi alors que defaru luñ ko tus waaw defaru ngeen ko tus waaw <laughs> waaw soreewul ak gaa yi nga xam ne ñoo naan <laughs> Sénégal Sénégal <laughs> Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim ah Cheikh al Qaadi ma jaxate kala dama doon jàngal sëriñam la woon <laughs> loolu am na ñoo xamante nii ñettali bopp te man di liir naa ci minanul baaqil qadim ba Cheikh Mouhamadul Bachir doomam moom sëñ Tuubaa doomam ah moom la ñu naan sëñ ah sëñ Basiiru Mbàkke ibnu Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ah man de liir naa ci loo xam ne moo ko bind di nettali affaire boobu <laughs> léegi nga gis ñoo xamante ne ci façon gàmmukat yeeg ñooñ nga xam ne fu ñu nekk di di di di ëmatalee fuul ay yëkkatee fuul ah, naan diw li mu wax ci sëñ bi loolu loolu du loolu moo am solo loolu du ay li mu wax mooy li mu wax est am na cosaan est-ce que wér wérul loolu la war a toppatoo mais waxu lu rek wax na lu garaaw loo xam ne gaa yi daanu ci gaa yi kii waat din ci déedéet du loolu am solo li am solo mooy est-ce que waaw bu jariñee lool mais mais l'essentiel mooy est-ce que wér na ba pare wéralal ba pare nga door a mën a ma ngam door a def dara waaw boo wéralul moom bu wérul jagul nga ciy tiire benn leçon moom xadiis yee yëpp rek hadis boo xamante ne mawdu la nga nekk fi di téere leçon wax naan nangam hadis boobu dañ koo dañ koo créé sosal ko ren ci bari saaf saaf yow nga ñëw di ci téere leçon naan dañ ciy jàngal li nga mag nangam alors que hadis bi ren ci bari saaf waxu ko dañ ko koo sosal mooy loolu la waaw ngaa yi nga gis ñoo xamante nii nettali boobu man mas naa cee dégg kenn ci rajo xaw ma ci cassette. mu naan c'est que sëriñ bi ah Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ak teggin yu kawe yu mag yi yi mu amee woon moo taxoon comme que alqaadi ma jaxate moo ko féete woon kaw ci moo ko féete woon mag moroomu baayam la woon radiyallahu anhuma mooy moom moo doon dem kër alqaadi ku ko gis fan moom mooy jàngi ndekete moom mooy jàngal alqaadi loolu loolu mooy waxi lan mooy waxi lan moo waral ñu war a déformer affaire bi ci loo xamante ne dafa leer nañ dafa dem di jàngi dafa dem di jàngi moom doomu alqaadi yi ñu toog ñuy nekk nekkal yooyu yëpp mu ngi ci Minanul Baaqil Qadiim yow nga bëgg taxaw yow nga bëgg taxaw weddi affaire yooyu pour lan pour rek jàpp nga ne ni sëriñ bi da doon jàngi lool ak wàññeeku wàññeeku la. loolu mooy ñooñu vraiment ñu yaakaar na nag fii mu ne ñu ngi def dara alors que defuñu fi dara. ñu mel noonu lañ waroon ne yéen waru ngeen di wax fekk seen wax ci mel nii la yéen da ngeen a war a noppi ñoom kenn du leen jiital ñu ngi ci buntu di jiital ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi di leen wekk ak ñu mag ñeeg boroom mbireel yi ñu mel noonu dañ daan leen yéen moom fekk li way seen i wax teguwut ci dara ay yoo xamante ne yéen a koy commentaire seen bopp ndax jàpp ngeen ne wax li xew wàññeeku wàññeeku la ci sëriñ ba <laughs> wal iyaazu billah <laughs> <laughs> kon nag affaire yaa ngi noonu <laughs> loolu <laughs> lu ama am solo la yonent bay saa saa nettali ne fa la lii ñu ne ma biir mooy la ma la roon def ñu ne ma bul def lool waaye defal lii loolu ma solo taalibe xam loolu man wàññeeku wàññeeku la <laughs> ñi jàpp ne wàññeeku wàññeeku la mooy ñi nga xam ne seen xel des na wala seen xam-xam euh, des na bu baax sax waaw kon nag mu ngi noonu kon fa dafa'tuhu ila al akbari minhuma ma jox ko ki gën a féete kaw ci ñoom ci mag kon nag hadis yaa ngo kon insha allahu taala kon tey ñu yem ci nii ba léegi di wane ngëneelu eh, eh, yi ñi mag ak mag ci wàllu at tamit am ginnaaw xam-xam yeeg yooyu yëpp loolu bu dee lu ñuy séddale la ah, tàmbali ci ki nga xam ne mooy ki gën a mag eh, dinañ ci ñëw ci ndejoor bi waaye surtout ki nga xam ne mooy